Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu Islaam di dellusiwaat sunu jotaay waxtaanu fajar tey jii mooy sunu juróom-ñeenteelu fukkeelu jotaay juróom-ñeent ci téere bii di Ashriyaat Ibn al-Qayyim alayhi rahmatu rabbil li Cheikh Abdul Aziz Ibn Daaxil al-Mutayri hafizahullah mbokk jullit ñoo ngi ñaan sunu borom Yàlla azza wa jalla mu wërsëgal ñu ak sellal wërsëgal ñu ak dëggal wërsëgal ñu ak nangu ci lépp loo xam lu ñuy wax la ak ci loo xam lu ñu moo xam ci alquran wala ci làmmiñu ab yonentam salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayhi ila yawmiddin ci sunnaam tey jii ba tey ñu continuer ak yéen rek ci sabab yi nga xam ne ko yi nga xam ne dafay dimbale doomu adama ci mu mën muñ ci mooy yàlla ginnaaw biñ jeexalee cause juróom ñaareel bi ak bari kum bari ak lor yi ci juddoo yëpp mooy bu xamee mooy yàlla lor yam àndal ak yim ci tudd yëpp dana mën muñ ci lépp loo xam ne xeetu mooy yàlla la tey jii ñu continuer ak yéen ci sababu juróom-ñetteel bi moom la ñuy jàng tey mu ne as-sababu thaamin qisarul amali wa ilmuhu bi sur'ati intiqaalihi wa annahu ka musaafirin daxala qaryatan wa huwa muzmi'un ala al-xuruuji minha aw ka raakibin qaala qaala fi dilli shajaratin summa saara wa tarakaha wa huwa li ilmihi bi qillati maqaamihi wa sur'ati intiqaalihi hariisun ala tarki maa yusqiluhu hamluhu aw yusqilu hamlahu wa yadurruhu wa laa yanfa'uhu hariisun ala intiqaali hariisun ala al-intiqaali bi khayri maa bi hadratihi falaysa lil-'abdi anfa'u anfa'u min min qisari al-amali wa laa adarra min at-taswiifi wa tuuli al-amal neena as-sababu thamin cause juróom-ñetteel bi ci yi nga xam ne dina dimbale doomu aadama ci mën a muñ yaa mën a muñ ba tàbbi ci mooy yàlla nee na qisarul mooy gàttal ay mébét bañ a ay mébét loo xam ne looy euh, mébét la ak loo bëgg la ci sa avenir nga xam ne dangay jàpp ne loolu moom faaw la war a am la loolu bu demee bu ëpp mën na laa yóbbu ci ay njaaxum mën na laa yóbbu ci ay mooy yàlla kon gàttal ko lu mënta ñàkk la wa ilmuhu aku xamam bi sur'ati intiqali ci gaawuk ak tuxoom xam gi muy xam ne moom mii de balaa yàgg lu dana tuxu tuxu bu gaaw balaa yàgg dana tuxu dana fi jóge ndax fii dëkku fi ñëpp dañ fi ñëw rek mais dëkkuñu fi mu ne wa annahu tanaka moom xam ba tey ci ne moom ka musaafirin mi ngi mel ne aju tukki joo xam ne daxala dafa bi tàbbi qaryatan ville qaryatan ab village ab dëkk bu ndaw wa huwa ta moom musmi'un aji dogu la ala ci génn minha ci moom aw ka raakibin wala na xam ne moom dafa mel ne aji war joo xam ne qaala maanaam yendu na mooy yendu na moo di nelaw ma na dafa nelaw nelaw yu bëccëg dallu ñu tuddee test zeste naam def na li ñu tuddee xaylu la bokkut bi firi wax ñoom ñaar niñ leen di tëggee min xaytu min xaytu siga eh, fi fi'l al ñoom ñaar ñoo bokk waaye nag bu ñëwee ci mudaari am bi te ñuy tàqalikoo bu dee xaala gi firi wax mudaari am yaquulu lay doon waaw gi day ñëw dee xaala gi firi nag geste mooy nelaw nelaw yu bëccëg kendal mudaari am mooy firi yaqiilu Hmm. dañuy tàqalikoo itam ci li nga xam ne moo di eh, lamr bu dee lamr xul ngay wax ci wax bu dee fii nga ne xil comme fi fityatin min qurayshin qaala qaa'iluhum fi batni makkata lamma aslamu zulu eh, Ka'b ibn Zuhayr ci ci laamiyam nga xam ne dafay tàgg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi na fa li ñu tuddee qiilu mooy geste leen qiilu mi ngi tekki li nga xam ne moo di geste mooy nelaw derew bëccëg bu dee quulu mooy wax leen kon mi ngi mel ne aji war joo xam ne qaala dafa nelaw nelaw bëccëg def ak kendal fi dhilli shajaratin ci keru garab summa saara topp mu dem wa tarakaha mu bàyyi ko bu xamee ne moom mii day tux day ñibbi mm, bu xamee ne moom mii aju tukki la joo xam ne dafa dugg ci ab ville village dafa dugg ci ab village boo xam ne gëm na ne moom dogu day dogu dogu na ne wóor na ko wóor yàlla ci ne dafay génn moom dogu gu wóor la am ci ne dafay génn noonu la mel ci àdduna bi àdduna da nga fay ñëw rek mel na ku tukki da delluwaat sa dëkk moom da nga ñibbi bar sax de wala moom bu jàpp ne dafa war a jàpp xam ne moom mii dafa mel ne ab gawar aji war joo xam ne dafa wàcc ab garab son ngir bëgg bëgg faa bëgg faa def nelaw yu bëccëg te mooy dal dal yu bëccëg kendal dal bu mu bàyyi garab ga daal di continuer daal di dem. yéen foofu moom li ilmihi ñeel xam gi muy xam. xam gimi muy xam bi qillati maqaamihi ci new ak saxam wa sur'ati intiqaalihi ak gaaw toxom xarisu neen aji xir ala tarkima ci bàyyi lépp loo xam ne yasquluhu dana ko diisal xamluhu ab zëfam wa yadurruhu tam koy lor wala yanfa'uhu te du ko jëriñ bu xamee ne fii mu nekk nii di geste di nelaw nelaw yu bëccëg diir bu néew la fi am balaa yàgg dana su xamee loolu dana xiir lool ci bàyyi lépp loo xam ne sëfam bi dana ko diisal sëfam bi sëf gi muy sëf boppam dana ko diisal maanaam du jël loo xam ne bu demee bay dem moom euh, sëf sëf bi lim yanu day diis lool wala dana diisal ab sëfam loo ci wax baax na ba noppi di ko loru te du ko jariñ kon bu xamee ne adduna bi comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee rek kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil ci riwaayatu ci xadiisu Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma nekkal ci àdduna ngi mel ne ku tumuranke ku tukki nekk ci ab dëkk wala kuy jéggi aw yoon moo tax ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma daan wax ne idha asbahta fala tantadhiri fala tantadhiri fala tantadhiri al-masaa wa idha amsayta fala tantadhiri as-sabah hmm? wa kun wa khudh min sihhatika li maradik wa li hayatika li mawtik boo xëyee bu fa nekk di xaar ngoon naan damay bàyyi ba ngoon ma def li ma war a def defal li nga war a def rek soo gonte itam bu fa xaar naan damay bàyyi ba suba defal li nga war a def bu bu ko néggandiku bu ko xaaree ni bu jëm suba boo wéree gaawal def lu baax ndax feebar moo ci tege soo dumbu gaawal def lu baax ndax dee moo ci tege lu mat a bàyyi xel la waaw nee nag day xiir lool kon ci bàyyi lépp loo xam ne dana diisal ab safam di ko lor te du ko jariñ kon du fi def lenn loo xam ne ak mu yàlla la xarisun aji xiir la ala lintiqaali ci tuxu bi xëyri ma ci lu gën ci loo xam ne bi xadarati yi nekk na ci ak teewam nee na dafay xiir lool ci jël loo xam ne bu demee bay tuxu dana yóbbaale lu gën ci fii mu nekkoon lu gën ci loo xam ne nekkoon ne fii mu nekkoon nii moo xam garab gi bi ker loola moo xam dëkk bi mu tukki delluwaat la bu demee bay ñibbi dana yóbbaale moytu ko dana yóbbaale lu gën ci loo xam ne eh, mi ngi ci fii mu nekkoon moom niki doonu itam yawmal qiyaam buy dem mbay ñibbi war naa xeer yóbbaale lu gën ci loo xam ne mi ngi woon fii ci àdduna te mooy jëf ju baax àdduna moom gëm yàlla jëf ju baax moo fi gën en fa laysa lil abdi déet muy ñel jaam bi anfa lu gën a jariñ nekku ci jaam bi anfa lu gën a jariñ min qisaril amali ci gàttal ay neena wala adarra amul lu gën a lor mina taswifi ci niig niigal wa tuulil amali ak guddal ay mébét neena jaam bi amul lu ko gën a jëriñ gàttal ay mébétam gàttal ay mébétam ci àdduna loolu nag maanaam bokkut ak li nga xamee ne moo di doomu aadama ji am ay bëgg-bëgg am ay am am yi nga xamee ne moo di ay mébét yoo xam ne da koo bëgg a injaas da koo bëgg a yeggale da koo bëgg a naal yoo xam ne da koo bëgg a yeggale ci ak dundam am ay tumuxaat yoo xam ne yu mu teg ci kanam la pour bëgg ko jéggi waxuñ lool waaye mébét yu gudd yoo xam ne da ngay day leer nañ ci ne lii moom da ngay sonn rek te mébét mébét moom daanaka soriwut ak gént da ngay gis loo xam ne dangay xalaat loo xam ne leer na nañ ci ne mun a nekk loolu nag boo ci yàggee moom dalay lor dalay lor kon li gën jariñ mooy ngàttal sa mébét. daal di koy limité waaye li gën a lor jaam bi mooy guddal ay mébét moo tax bàyyi xel mu ne as-sababu taasi'u mujaanabatu al-fuduuli fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi wa maqaamihi wa manaamihi wa ijtimaa'ihi bin-naas fa inna quwwata ad-daa'i ila al-ma'aasi innamaa tabda'u min haadhihi al-fadalaat waxoon fudulaal itam baax na fa innahaa tatlubu lahaa masrafan fa yadiiqu alayhaa al-mubaahu فتتعداه إلى الحرام ومن أعظم الأسباب ضررا على العبد بطالته وفراغه فإن النفس لا تقعد فارغة بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد nee na sababu taasi'a sababu juróom-ñeenteel bi ko su juróom-ñeenteel bi mujaanabatul fudul mooy wattandiku sori ay neen ay caaxaan ay wax la moo xam ay jëf sori ko waxi caaxaan waxa ay jëf la anam jéggi dayo neenal ci lan fi mataabihi ci ak lekkam wa mashrabihi ak naanam wa malbasi ak solom colaam wa manaami ak nelawam wa ijtimaahi ak daje ak dajoom daje ak dajeem binnaasi ci nit ñi ne wattandiku ay caaxaan ak i neen waxi caaxaan ak jëfi caaxaan ay caaxaan na ko wattandiku ay neen ci li muy lekk ak la muy naan ak la muy sol Euh, ay nelawam ak daje gi muy daje doomu adama yi na ci wattandiku ëppal ci euh, wax yoo xam ne wax dëgg yàlla moom ni ko nit ñi waxee ay deuxième la rek wala ay troisième sax laay wax ay ndeseet la yoo xamee ne moom ci dundu doomu aadama ay ndeseet lañ ko jàppee loolu su fekkee ndeseet yooyu nga xam ne xam ngeen ne xel na yow ku la tegaloon ndeseet tey doo ko lekk sa ndeseet yi ak dund wax dëgg yàlla nag soxlaal soxlaal ci sa bopp ëpp loolu musiba la force su aji puus ja dooleeg aji xëtti ja ilal maasi jëme ci mooy yàlla innama tanshaw nee na mi ngi sosoo min hadhihi al ci ndese yi nee na li nga xam ne moo lay puus ci ak mooy yàlla force gi muy àndal mi ngi juddoo ci ndeseet yi su fekkee yow sa dund gépp ci caaxaan yeeg neen yi ci nga ko jëmale da ngay lekk na neex la ngay naan na neex ba faaw rek moom moom lu ne lu doo ci dugg moom déedéet jullit nag léeg-léeg nag dafa war a euh, jihaat ak bakkanam ci lim bëgg léeg-léeg mu di ko ko xañ ndax mu mën a jëfal yàlla ci la ko yàlla sant tabaaraka wa ta'ala lu koy jëriñ ëllëg kon force su la lay pousse ci ay mooy yàlla léeg-léeg foofu lay juddoo ci ndeset yooyu caaxaan yooyu nga xam ne ñu bari bari ci lañ nekk yal ci yàlla mu nasallallahu salaamata wal afiya loolu may dimbali doomu aadama ji ci mu mën a ci li nga xam ne moo di bu ko wattandikoo rek dana mën a dana ko dana dana ko dimbali ci mu mën a muñ li nga xam ne moo di ak ne fa innaha ndaxte moom tatlubu day ta day day sàkku laha ñel ko masrafan ak soppukaay jëmalekaay fa yasiru fa yadiqu mu xat alayha alayha ci moom mbal mu baaxalu dagan fa tata'addaahu mu jéggiku ilal xaraam jëm ci lu xaraam nee li tax ndeseet yooyu ak caaxaan yooyu baaxut mooy da koy day sàkku ci moom ab di ci moom mujj am fenn fu mu jëm daan fu mu koy joxoñ te su fekkee foofu mu ko joxoñ noonu nekkul lu dagan te loolu dafa neex ci moom te yow moom daa tàmbal ba kanam ay caaxaan su boobaa lu dagan lii mu nekk day xat ci moom da koy jéggi daal di jëm ci loo xam ne lu lu xaraam la wal iyaazu billah mi ngi mel ne réseaux sociaux rek dugg ci li nga xam ne moo di euh, YouTube bi jamono ji nekk Facebook bi lu nekk nga dugg nga ca ci TikTok bi lu nekk nga seetaan ko su boobaa caaxaan yooyu yeeg nga xam ne sànq sa dund googu da lay mujj yu dagan yu ci xat ci yow da ngay da lay wan yu yu bon ko defee nga di seetaan mu ne omin a'zami bu ko déggee da ngay jéggi da da koy jéggi daal jëm ci lu xaram te loolu nag mooy musiba ñi mu ne omin a'zami al-asbaab bokk na ci sabab yi gën a màgg dararan ci ak lor ala abdi ci jaam bi batalatuhu mooy ak neenalam wa faraaxuhu ak viddam am jot loolu baaxul nee na yi gën a lor doomu aadama yi cause yi gën a mën adama lor doomu aadama ji moo di neenalam ak widdam dara du ko def amul benn heure boo xam ne gàppal na ko boppam pour mën a mën cee def loo xam ne lu baax la waaw koo xamee ne daal du def dara day toog noonu rek léppam daal vide amul lenn lu mu a def saaru saa su xëyee ci ay caaxaan la nekk nekk na ci ci salle de nekk na ci ay ay moroomam di ànd ak ñoom di taxawaal nekk na ci football ba. fu nekk moo dina fa dugg seetaan ay caaxaan ànd ak ay dem géej yooyu daal ci nekk ànd daal amut benn jot amut benn amut benn liggéey loolu moom day lor doomu aadama ji da koy duggal ci ay njaaxum moo ki moom bakkanam mënta widd noonu du def dara moo tax mu ne fa inna nafsa ndaxte bakkan bi laa taqudu du jekk fariqatan bi aji vidd bakkan bi moom mënta nekk loo xamee ne dafay jekk noonu rek du am lu mu def déedéet vide fiix amul lenn lu muy def déedéet mu ne bal li am in lam yushghilha bu ko soxlawut bu ko soxlaalut bima yanfa'uha ci li koy jariñ shaghalatuhu mu soxlaal ko moom bakkan bi bi ma bima yadurruhu ci li koy lor wala budda du lu mën a ñàkk loolu nekkul lu mën a ñàkk kenn tënewul ci nee na su fekkee bakkan bi mun mënta des nekk lu vide noonu rek lu fiix dara du ko def su fekkee jaam bi soxlaalu ko ci lu koy jariñ te mooy topp yàlla lu baax bakkan bi moom da koy soxlaal ci loo xam ne lu koy lor la